baada audu billahi min alsheytaan alrajim wa id qultum ya muusa lan nu'mina laka xatta nara allaha jahratan fa axadatkum alsaa'iqatu wa antum tanzuruun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom fukk beeg juróom mu ne nag ba léegi mu ngi wax yi nga xamante ne nii moom la defaloon waa banu Israayil nga xamante ne mooy ci xéewal yi ak yi nga xam ne tojaange yi nga xamante ne nii ñoom daal dina dinañu koy def def ko ci aw xamante ne nii yu garaaw a garaaw yoo xamante ne nii kat ginnaaw gi borom bi tabaaraka wa taala di leen ciy jéggal ngir ñu dellu siwaat waaye est ce que lool jariñ na leen loolu lu bari ci ñoom de wallahi jaruñu leen tam da yu ñu ci gisoon suñu boroom nag tabaaraka wa <coughs> di continuer nag ci loolu lay continuer ba léegi nag ne leen nag waaye fàttaleku leen xultum ba nga xam ne ci ngeen wax yaa Muusa e yéen waa mu yéen Muusa alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci ngeen koy wax ne ko yow Muusa waxoon nañ la gis nga ñoom ni ñuy woowe seenub yonent rek problème la voilà au lieu ñu ne ko ya rasulallah ay yooyu déedéet ñoom ci tur bi la ñuy jaar ay yaa Muusa loolu rek day wane ni ñii fi ñu tollu dese naa sori quoi vraiment ñii xamuñu ki nga xamante ne dëgg dëgg moom la leen borom bi tabaaraka wa taala dal di booleel kon nag way qultum fàttalakol bi nga xam ne ci ngeen wax ya Muusa yow Muusa alayhi salaatu wassalaam lan nu'mina laka duñu la gëmal nag gis nga goote gii sax ngay woonaan yàllaa lu yónni ñun daal duñu ko gëm dëgg-dëgg xattaa lu dul nara allaha jahra mooy gis nga boroom bi ngay wax yàlla ñu gis ko nii mu nekk suñu kanam nii ñu koy gis nii xam ne ha kii mooy yàlla foog lool amul sax ñun duñ la gëm dëgg-dëgg faaxadatkum ca saase mu daal di leen jàpp as-sa'iqatu la nga xam ne mooy yaxaw nga mooy mbugal ma leen woon dee leen wa antum yéen tanzuruuna a nga doon xool summa ginnaaw ma daal di leen dekkilaat daal di leen yebalaat min ba'di mawtikum ginnaaw ba leen borom bi yuuxoo daal di leen teg mbag mugal moo mële malaaka mi yuuxu ngeen faatu mu dekkil leen la'allakum tashkurun bu ko defee ngeen daal di fàttaliku seen borom tabaaraka wa taala daal di sant seen borom te bañ a tee laaj laaj yu mel nii tey doxi digal yi tey sori tere yi wa dallalna alaykumul ghamam suñu borom ne ma daal di leen di muur ci seen kaw li nga xam ne mooy niir ya wa anzalna alaykumul manna wassalwa ma wàcc ci yéen ci yéen al manna li nga xamante ne nii loolu gisoon nañ ne waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi dañ cee bari ñii ne wa ay garab la yoo xam ne suñu boroom daf leen koo yombalal ba xam ne day doon yooru ci ñoom ñu ciy man di lekk am ñu wax yeneeni façon waaye waxoon nañ la am ñu ne lii ay façon naan la man gi ay façon naan la yoo xamante ne nii lem wasalwa ak li nga xamante ni mooy ay picc yoo xamante ne nii picc yoo xam ne yu ñu miche wi la yoo xamante ne ñoom lañ doon lekk dee nga xam ne duñ ci sonn suñu borom a leen ko doon defal bu ñu léegi nag ne leen kulu waaye lekk leen min tayyibati ma razaqnakum ci yu yi nga xamante ne nii moom laa leen war sëgal ñu borom ne wa ma zalamuna ne ñun de tooñu ñun du ñun ngeen doon tooñ de ñoom tooñu ñu woon ñu de walakin waaye nekkuñu woon lu dul kaanu nekkoon fekkoon nañ anfusahum seen bopp yadlimuuna lañu doon tooñ ba ñu weddee xéewalu borom bi tabaaraka wa taala suñu boroom di leen fàttali leneen ne wa id qulna fàttale ku leen ba léegi yéen waa banu israil xam nga yahuudu médine yi la doon wax ak ñooñu nga ne mais ñii du ñoom ñii ña seeni maam la woon ñu ne waaw parce que ñoom dañoo gërëm la seen maam ne woon voilà moo tax suñu borom di leen wax ne yéen ba ngeen defee lii wa id wa fàttale ku leen qulna lañ waxoon lax leen yéen ne leen udxulu dugg leen hadihi al qarya dëkk bii di baytul maqdis ne leen dugg leen aywa muy dëkk bu tedd du tedd bii dugg leen ci léegi nag ne leen nag dugg leen fakulu te bu ngeen fa duggee rek di ngeen mën a lekk te ngeen lekk min haa ca meññeef yay nekk ca dëkk ba haythu shi'tum fu mu leen soobe ragadan mu yaatu ci yéen kenn du leen indil benn restriction kenn du leen wax naan leen noonoo yem leen fii déedéet meññeef yépp lépp la borom bi daal di daganal ci yéen wadxulul baaba te nag bu ngeen koy dugg di ngeen jaar ci buntu bi buntu dëkk bi jaar leen ci buntu bi daa ngeen nekk ñoo xamante ne dangeen di sujoot daa daal di sujootal ngir seen borom toroxlul ngir seen borom waquulu te na ngeen wax bu ngeen di dugg xitta bu ngeen di sujoot dee leen wax xitta mooy ay waay borom bi ñu ngi lay ñaan nga simpil ñu daal di ñuy simpil li nga xamante ne soril ñu suñu bàkkaar yi diis ci ñun nga dindil lépp ngeen ko defee rek ñun borom bi tabaaraka wa taala ñi leen ne def leen lii nafir lakum dinañ leen jéggal ñeen leen xataayaakum seeni ñaawteef ak seeni bàkkaar wasanaziidu te xelséef nañoo dolli almuhsiniina ñi nga xam ne ñoo ñi gën a rafetal tey rafetal ci yéen waaye est ce que def nañ ko gisoon nañ ne defuñu ko de dañ doon wax au lieu daay gaay bañ duggee ñu wax liñ leen wax ñu naan habbatun fii sha'ra waaye comme ni ñu ko gise woon genre naan ab pepp <laughs> ñoo ñoo gars yi du ñu garaaw quoi comme ni ñu ko gise woon <laughs> voilà suñu boroom nag ne fa baddala moo tax mu ne ñu soppi alladina zalamu ñi nga xamante ne ñoo tooñ ci ñoom xawlan beneen wax au lieu ñu ne xitta ñu naan habbatun fi sha'ra gaa yi nga xam ne ñoo tooñ ca ñoom xawlan beneen wax ghayra alladhi qiila lahum buuteeg liñ leen sane woon leen wax leen ko bu ngeen fa duggee fa anzalna ñu wàcce nag ca ña nga xamante ala alladina ca ña nga xamante ne zalamu ñoo tooñ seen bopp ne duñu wax li leen boroom bi wax te leen neex la ñuy wax te dañ ne woon sax dañ faa duggul gisoon nañ ko ci suuratul Araaf ne fa inna ñun dañ faa duggul fadhhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaa'idun ne woon Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam fadhhab demal way demal yow sa borom ngeen xare-xare de Kanaan yi soxor yi jabaabira yu nang ñi ta mën a dumawaatee léegi nag ñun moom ñu ngi fii dëju ko waa bu ngeen gañee ngeen wooñu kon nag lool yàlla suñu boroom nag ne ñooñu nag ñoom la wàcc ci ñi nga xam ne ñoo sa rijsan am mbugal mina samaa'i bu bàyyeekoo ca asamaan ma kaanu yafsuqun ci sababu li nga xamante ne nii moom lañ doon kàccoore léegi nag am sa allahu taala moo suñu boroom di leen waxaat ba léegi ne leen wa id fàttaleku leen id wa id istasqa Muusa fàttaleku leen ba léegi ci xéewal yi ma leen wax ak yi ngeen fi def yu garaaw ma daal di leen jéggal wa id istasqa fàttalekoon ba mu baaw naa ne daal di ñaan taw Muusa seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ñaan ko boroomam ngir mu tawal leen ngir ñan li qawmihi ñeel ay ñonam di waa banu Israil salaam ba mu soxlaa ci ñoom li nga xam ne ndox walla ndox la soxla woon ngir borom bi nàndal leen ndax dañoo maroon suñu borom ne leen faqul naa nee na ma ne ko idrib ñu ne ko idrib dóoral bi asaaka ci sa yat wi nga yor alxajara xeer wee ngay gis jëral sa bant bi nga dóor ko ci xeer wi fan fajara ca saase mu daal di ball min ca ci minhu ca xeer wa ca la balle isnata asharata ayna douze fukk ak ñaari ay bëti ndox daal di tas fu nekk ndox ci ci xeer wu mag wi roche bi nga gis ndox yi di génn fii ba mag douze fukk ak ñaar dëgg-dëgg alima xam na kullu unaasin mbooloo mu bokk bu nekk ci waa banu israil ñamu mu àndaloon alayhi salaam mashrabahum fa nga xam ne moom la ñu war a roote fa la ñu war a naanee mooy ca xeer woo wala ndax ñooy les douze tribus d'Israël muy fukk ñaari doomi Seydina Yaaqub yoo yële ñoom ñooy seen maam ku ci nekk nag yow mooy xeer wo ba mu ballee fukk ñaari ay ay balluwaay ku nekk rek xam nga yow fa nga ca war naane naanee suñu boroom ne waay waay waay leen waaye washrabu ta ngeen naan min rizqillahi ci wërsëgu borom bi tabaraka wa taala wala taasawta bu leen dox di yàq-yàq gu jéggi dayo fil ardi ci suuf mufsidiina nekk ay yàqkat dëgg-dëgg kon nag insha allahu taala xam naa nag ñu yem di ñëw ñu daal di continuer alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in